wa an abi muusa radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam uudul mariid wa at'imul jaa'i' wa fukkul aani rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aala al aani al asiir kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu gën xadiis huit cent quatre-vingt-seize mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu mu sayyidina Abu Hurayra annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla yaqulu yawma alqiyama yabna adam bani mu jeexe walillahi alhamdu walminna tay ba léegi ci safi 144 muy baabu iyadati almarid bunt bi wax ci seeti ku wopp ku jarat dem rendre visite au malade ñu war a gis hadis bi ci tegu muy hadis 897 mu ne wa an abi Muusa mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne dakkantalam moo doon baayu Muusa ah, Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena uudul mariid dee leen dem di seeti ki feebar wa at'imul jaa'i' te dee leen leel ki nga xam ne dafa xiif ki xiif dee leen ko leel wa aani ki nga xamante ne ab prisonnier la ah moo al imam mu ne al aani al asir mooy ki nga xamante ne ab prisonnier la jéngi leen ko libéré leen ko waaw dox leen ci luy libérer ab prisonnier waaw kon loolu la wax koo xam ne lañ koo dugal ndungu siin ah wala eh, loolu dinañ ci gën a ñëw alaan yi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, di wax waaw kon loolu noonu eh, mu ne rawahu hadis bii de soloo na ko al-Bukhari di al imaam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari Abu Abdillah uh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi uh, laaj bi mooy est-ce que moom doon nga ko solo loolu mooy premier njàngan ñu ne déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal solo woon na ak mbokku taalibe ci al imaamu abu daawuda as-sijistaaniyu rahimahullah dañ naan abu ah, dañ naan imaam de daanaka <laughs> eh, romb fi hadis bu mu solowul bariwul am na nag mais bariwul waaye tamit al imaam abu daawuda mi <laughs> la ilaha illa allah noo tax déggoo li Sahl ibn Abdillah wax kero na ko damaa bëgg laa wax nga génneel ma sa làmmiñ bi nga xam ne yow fu ñu la fekk waxu yonent saa sallam kese moo ciy génne voilà non imam Abu Dawud euh, euh, non vraiment masha Allah mais dafa niroog sëriñam di al imaamu ahmad voilà eh, kon eh, al imaamul Buxaari nag rahimahullah da ko indi ci bërëb yu bari kitaabul jihaadi wa siyar baabu fikaakil asiir par exemple indi ko foofu waaw al jihaad wa siyar waaw indi ko foofu buntu bi wax ah Euh, li nga xamante ne nii mooy libérer ab jaam waaye naan jaam mooy ab prisonnier voilà comme yéefiri euh, xare am ñu jàpp ay prisonnier jullit yéen amul ngeen doog voilà ngeen fàtte ay mbiram quoi alors que mu ngi ci loxo yi noon yi voilà loolu jaaduwul gaa yi toog voilà euh, <laughs> naan gaña nañ même bu dee gaña ngeen te ñoom am nañu prisonnier yu ñu jàpp nag après prisonnier yi da leen di seetaan déedéet wala il faut ñu daal di jox ci lool indi na ko ci buntu boobu waaye indi na ko tamit ci kitaabul nikah baabu xaq ijabatil walima wa daawa voilà kitaabul at'ima indi na ko ci kitaabul marda baabu wujubi iyadatil maridi te loolu moo dëppook fi ñu nekk kitaabul ahkam baabu ijabatil hakimi daawa ah yooyu la ko di léegi buñ kanta début ko commencé ko nii urul marid yi ma gis yëpp yenn yi day commencé fakk fukkul aani comme baabu xaq ijaabatil walima noonu la ko commencé ci kitaabul at'ima mu ne at'imul jaa'i'a noonu la ko commencé kitaabul marda mu commencé ko at'imul jaa'i'a tamit hein ci kitaabu al ahkaam fukkul aani wa ajibu daa'i hein noonu la laa gisee moom gim ko ndi yëpp loolu la mais commencé uudul marida boobu al imaamul gisuma ci riwaay yoo xam ne noonee la ko tàmbalee te ko noon al imaam Abu Daawud moom benn yoon kese la ko indi te foofu ñu ko indi it comme yu yi yële at'imul jaa'i wa uudul marid wa fukkul aani voilà al imaamu Daarimi foog daa waxuñu ko woon moom itam solo na ko moom at'imul jaa'i'a ci baabu awwalu awwalu musnadil kuufiyyiin baabu hadiis abii muusaa al-ash'arii at'imul jaa'i'a wa fukkul aani wa 'uudul mariid ak bu mujj bi fukkul aani wa at'imul jaa'i'a wa 'uudul mariid voilà mooy tàntaa bi tàmbalee ko li nga xam ne mooy 'uudul mariid boobu gisuma ko ci riwaay yi nga xam ne ñoom ñii ñi ñu nii. ñoom noone lanu ka solo kon al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala ah, buñ jëlee ci kitaabul jihaad waaw ah, bu ñu neexee ñu jël bële ah bi to bi bi dëppook ñun waaw mooy bi nga xamante ne mooy wax ci baabu wujubi iyadati al marid wala ñu jël kooku bismillah aywa mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id <laughs> mu ne nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'id di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala qala mu ne haddathana Abu Awana mu nekk ñu nettali mooy Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Waasiti al-Basri al-Haafiz al-Bazzaaz al-Basri rahmatullahi alayhi qaal an Mansuur moo ko jëlee ci Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itaab al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Waa'il moo ko jëlee ci Abu Waa'il di Shaqiiq ibn Salama Abu Waa'il al-Kuufi rahimahullahu ta'aala bokkoon ci waa Asadu Xuzayma al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom muxadram la woon Abu Wa'il ah, moom jamono yonent bi salaam fekke na de waaw moom bi yonent saa salaam di dund mu ngi doon dund nekkoon ni julli mais jotu koo gis ñoo <laughs> ñii façon bii moom la <laughs> ilaha illa allah ah, waaw surtout ñoom ñi nga xam ne ñoom dañ doon jóge seenu dëkk moom di ñëw di seet si yeneen saa salaam ñu agsi ñu ne yeneen saa salaam denc nañ ko yaa trois jours ah. <laughs> nga xam ne loolu daal mooy fadlullahi kooku kooku kooku as tuut mu nekkoon saxaaba la ilaha illallah wala imaamu Dhahabi mu ne moom mii aslama fi xayaati nabi sallallahu alayhi wasallam wa kaana min al azkiya al huffaaz wa awliyaa al ubbaad allahu akbar waaw shaykhun imaamun muammar mu ne kii mooy sëriñ bu mag bi de jiit imaam la boo xam ne nag bu guddoon fan jamono yonent bi alayhi salaam la tuub moom dafa tuub fekk yonent saa salaam a ngi Medina waaw <laughs> wa kaana min al azkiyaa yi ñu muus ñi al xuffaaz ñu ñaw xel yi te mën a takk al awliyaa awliyaa yu mag yi al ubbaad jaamukatu yàlla yu rëy mooy kii moo tax imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne siqatun muxadram waaw Abu Waa'il mi Shaqiq ibn Salama allahu akbar allahu akbar adraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa lam yara dundu yeneen saa sa moom fekk na ko mooy ween mësu koo gis <laughs> jotewu ko waaw kon Abu Waa'il moom moo ko jële nag mu ne an Abi Muusa voilà moom faat Kuufa la ne woon Abu Musa fa la ne woon Seydina Omar moo leen fa yónni woon moom ñoom Ibn Mas'ud moo tax moom nii ñoom ñooy sëriñam yi mu gën a taxalool ñoom Abu ñoom Seydina surtout Ibn Mas'ud voilà ak ñi nga xam ne mooy Abdallah euh, ñii nii Abu Musa ak yeneen saxaaba yu bari radiyallahu anil jamii mu ne kon an Abi Musa al-Ash'ari Abu Wa'il mu jëla Abu Musa al-Ash'ari da Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Haddar Abu Musa al-Ash'ari at-Tamimi al-Basri ak al-Kufa daa dëkkoon dëkkoon na Basra newoon na Kufa radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam at'imu al-jaa'i'a wa'uudu al-mariid wa fukku al-'aani léegi kon nii la ko al imaam yeneen façon yi waxoon nañ la ko ne fukku al-'aani la tàmbalee kon mu ne leen tamit saa saa am daan ñi leel leen ki xiif. wa audul marid seeti leen ki wopp wa fukkul aani daal di leen libéré ki ngeen xamante ne ab prisonnier la léegi lii nii mooy xadiis bi kon ginnaaw euh, njàngat bu njëkk bi taxriij bi ñaareelu njàngat mooy ana ban lëkkaale la xadiis bi am ak suñu bunt bi ñu nekk di baabu iyaadatil marid bunt bi wax ci seeti ku feebar dañ naan leer na mooy yonente bi alai salaatu salaam ci boppam moo digle ne udul marid bu dee ñi ko riyaat bi indi moom la njëkke udul marid mooy iyadatul marid dafa joxe ndigal ta al amru al al al al mutlaq ah yaqtadi al wujub moo tax euh, ba ñuy gis lool hadith deux cent trente-huit waxoon nañ yooyu moo tax nekkuñ ci li taxawaat parce que imaamul Bukhari rahimahullah noonu am yenn ñeneen imaamul Buxaari yi daa jàpp ne seeti ku feebar farata la parce que da ko tudde kitaabul marda baabu wujuubi iyaadatil marid waaw fa uh, waru baabu buntu hein buntu bu ñëw way wopp yi buntu bii maa ngi ciy traité waru seeti ku feebar loolu nag waxoon nañ la comme liñ la waxoon ne la dañ ci dul ba dañ cee bañ a taxawaat parce que dañ ko gisoon ci yaatal foofu waaw moo tax bëgguñu ci taxawaat mais borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wute ñii ne amru euh, imaamul Buxaari lii moom daa leer ñii ne non loolu euh, lii la euh, mooy kifaaya la waaw bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi waaw ñenn ñi ne dañ koo sopp ñenn ñi wax leneen ak leneen ñenn ne day nekk farata ci koo xamante ne moom dañoo yaakaar ak ak kiiwam quoi àqu ñenn ñi ci àqu day gën a nekk farata ci ñenn ñi. ñenn ñoo am na lu muy demee di nekk farata yi ñoom yooyu yëpp taxawoon nañ ci eh, eh, kon mu ngi noonu eh, waaye al imaam an-Nawawi déggoon loolu wax ne al ijma ala adami al mooy loolu alal ayaani la ci jublu que am na que mooy seeti ko feebar nekkul loo xamante ne farata la mais loolu mooy alal ayaani la lay wax sinon am na ñoo xam ne sax dañu jàpp loolu mais bon ba pare ne le fait que haqqul muslimi alal muslimi Eh, yonent bay saa saa waxoon aqu bi way jullit bi am ci mbokku jullitam mu boole ko ci eh, loolu eh, mu ngi noonu waaye alal wuju alal kii bi mooy li nga xam ne mooy li gën lëng mooy mbir mi mm, mooy farata la mais du farataat jëmm voilà bu ci ñenn ñi taxawoo wàcc na ñeneen ñi waaw ah, parce que gis nga problème yi nga xamante ne hadis bi ñu gisoon bii passé boroom bi ci boppam moo ne yam na aadam maritu falam ta'udni yow damaa feebar yow doomu aadama bi ñëw yow mal qiyam yàlla ne ko hé yow mii de doomu aadama bi man yàlla damaa feebar seet si ba ma lay seet si mu ne ko xanaa xamoo woon ne sama jaam diw feebaroon na te seeti woo ko woon xanaa xamoo ne boo ko seeti woon doon nga ma daj fa moom voilà kon loolu loolu quand même répréhension bo répréhension boo xam ne dañ lay yow di la jaaj ci ay mbir yow mal qiyaam sa borom taxaw loolu yi quand même loolu manu la nekk loo xam ne dañ naan garaawul quoi non mooy farata la mais bu ko ñenn ñi taxawee wàcc ñeneen ñi jaaduwul kenn feebar ñépp amul kenn ci communauté musulmane bi ci jullit ñi quand même ku ko seeti bu dee eh, ñi ko yëg quand même ñi ko yëgul manuñ leen a teg loo xam ne ndax laa yukallifu llaahu nag nafsan illaa wus'ahaa quoi waaw <laughs> borom bi nag bu gàll koo xaman nit lu dul loo xamante ne nag lu mu lu mu àttan la waaw man yëguma ko xaw ma ci dara waa ji sax xaw ma ko jullit la may jullit waaye xaw ma ko mu feebar après ñu ne ma sawaay yow eh, yow iyaadatul maridi wala fardun ala al ayana voilà mooy loolu noonu moom nekkul loolu du fardun ala al ayana voilà moo tax wa waxu imaamul Buxaari bi baabu wujubi iyaadatul maridi eh, loolu eh, loolu la mooy alal alal alal kifaaya insha allah mais boo delloo foofu li nga gën a gis fu gën leer foofu euh, ci lii nii bokk na ci ñu ne farata la en tout cas ci luñ joyal mais mooy après mu nekk alal alal alal kifaaya bu ko ñenn ñi taxawee bokk na hadith yi yëpp dañuy dëgëral loola xaqul muslimi alal muslim te moom laa al imaam ubbee woon gisoon nañ ko keroog mooy hadith 895 bi avant hadith biñ gis bi weesu kon loolu lu ama am. solo la kon lëkkaale baa ngoog mooy kon important su seeti ko feebar ba yonent bay saa saam quand même di digle di ko digle bu bu bu di ko digle quand du digle loo xamante ne nii bon udul marid waaw waaw kon loolu mooy lëkkaale bi kon am solo gu mu am kon baabu iyaadatil marid wallah kon nag nañuy seeti ñu wopp ah. voilà kon naa la foofu ngantiñ doon wax yi weesu moom ay aw ma jot xam nga liggéey bi boo ci nekkee ak gone yi walla gone yi xa gone yaa ngi utal programme laa wax yoo xam ne amul benn solo yaa ngi dem cinéma non bu dee France mercredi sorti cinéma yi yow euh, koñ nga ca yang la ci intéressé dugal ko ci agenda bi ay mois laata muy am waaw yow sa bokk jullit yow jaralu la mercredi boobu nga xasaf ko nga effacé ko daal di dem seeti ko jaraloo ko walla yalla billah ngay wax sa waxu tappalay caaxaan yi ngay wax loo yaa ngi koy def waaw fii ba Las Palmas yaa ngi fay dem vacances bu la soobee waaw sa mbokk mi nekk fii nga xam ko mu xam la mu feebar ba ci kenn déggulo te yaa ko gin a yëg waaw di tafantaloo waaye am nga liggéey bi xam nga affaire yi non bi non c'est que nangam ak nangam dara c'est caaxaan képp la voilà kon wa at'imu mu teg ci leele leen ki nga xam ne mooy miskin loolu taxawoon nañ ci ci bi yonent bi ne waxaat duwaa ne yab na aadam <laughs> ne yow doomu aadam mi bi <laughs> yow istadamtu ko de falam tutim nii man sa borom de sàkku naa la nga leel ma jox ma ma lekk <laughs> waaw loolu de sàkku naa ko ci yow waaye defoo ko mu naan ko waay waay bi dan laa lay leelee te yaay boroom bi ndeef yi mu ne ko xanaa xamoo ne sama jaam diw sàkku woon na la nga leel ko nga bañ falam tutim xanaa yëgoo ne boo ko leeloon di daj la nga xam ne mooy yoolu la nga def fi man dinaa la ko dencal kon yeneen tubaab saa saa di digle wa at'imul jaa'i'a dee leen leel ñi nga xam ne ñooy ñi xiif moo tax gis nga hadith Abdallah ibn Salam bi radiyallahu anhu alayhi ridwanu salam ya wa at'imu at yeneen saa di njëkk ñëw Medina bokku ci lim njëkk jàngale waaw wasaare leen nuyoo yéen nit ñi afshu salam dee leen wasaare nuyoo waaye wa at'imu ta'am dee leen leele di joxe ñam waaw ndax am solo jullit du siis waaw <laughs> bu ñu nii rek <laughs> saay bu bu bu naree yàq añ bi am ku sone rek wala ku aksi rek nga gis gars yi découragé quoi <laughs> yaa ngi une autre bouche qui se rajoute bon bi saa yi ne sois pas morlam morlam tu connais waxoon naa la ko fi fay xam nga morlam léegi <laughs> l'os de morlam <laughs> où est l'os est-il ramolli léegi il est ramolli où est Moussa Mbaye <laughs> il est toujours là kon laisse-moi vous dire loolu moom baaxul waaw ah, fii soo mel ni morlam ah waaw wax nga dëgg dañu wax ko ci wolof moor lam istaaru bi ci suñu téere yi ñu doon jàng en primaire rek <laughs> waaw gars yi dañ séddalee nag wa sawaay am ci lu baax ñu jox ko ñu yóbbu saa yi soxna si ngir ñu defaral ko ko dugalal ko ci marmite bi muy mijoté <laughs> ba mu di ñor rek Moussa Mbaye hëllkaay xarit bi <laughs> mu ñëw rek moor aju waaw mu déebu dee ñëw di dee deelu bañ nar koo suul soxna si di ko saa ko ne waaw moor jógal nit ñi ñu ngi lay waaji suul de tee ngaa jóg mu ne na mu ko wóye los ana ndawal li ne ko mu ngi ci marmil ba léegi mu naan ko mbax naa mu ngay ñor mu ne ko mu ngay ñor kay mu ne ko ana Musaa may mu ne ko mu ngi ni ba léegi demagul mu ne kon ba mu ma diyee <laughs> loolu moom baaxut <laughs> waaw nit du siis waaw waaw léegi gis nañ fi yeneen saa salaam ndabam lool nga xam ne saa buñ ko mosoon a génne moom gaa yi bëgg <laughs> ko tegee gaa yi di bari rek yeneen saa salaam sukk bu bi rek puus xajal gaa yi kay <laughs> ne nañ dugg nañ agsi gaa kii ak ba ñuy lekk benn kaw kaw jóge ne <laughs> waxul bismillah saway ñetti ñaak benn ñaar ñetti ñaak mu ne tëll affaire bi saa salaam constaté la la situation <laughs> eh, ah moom de daa sant daa tuddut yàlla bu tuddoon yàlla de <laughs> doon nañu day <laughs> mooy yooyu yëpp du waxu ay eh. mais ça yow ku la invité sax non non il faut pas s'inviter chez les gens quoi non non yooyu yëpp jaw ko xéewal rek bu yàlla def ku ci fekk rek jaw boole ko ci waaw te ta'amul isnayni <laughs> yakfi sala yeneen saa sa waxoon na <laughs> li nga xam ne mooy lekku kenn dina dina ñaari nit dina doy ñett ak ainsi de suite bul fàtte euh, Nasr ibn Ali al-Jahdami sëriñu waa kutubu sitta ak Tufayli boo bële seen nettali bu xoromu boo bële yaa vay yaa ngi koy fàttaliku <laughs> waaw mooy loolu il faut pas nit da ngay tawe jullit day tawe lu mu am da koy mën a bokk nit ñi waaw mais dëkk ci calcul bu dul jeex buñ nee nii waaw waaw ñu ñuy def waaw saako bi eh, bool biñ naroon a kii moom gars yi ñëw nañu ni ñuy def ah waaw pas ni ñuy def ngir ragal euh, bon suñu gan yi duñ leen mën a teral bu baax non waa ji moom boppam lay xalaat de loolu c'est bien mooy di xalaat. mbaa te bu boobaa simple na da ngay def la saxaaba ba defoon <laughs> waaw ba ba ba yoree ganu yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam laajoon kan mooy dem ak ñii mu ne waaw ñun ñu dem dëjëte woo kër ga dara la fa des lu tuutee fa nekk ab reer mu wax soxna si ñu fexe nelaw loo gone yi dañ nelaw loo leen waaw ñu teg ndab yi waaw gaa yi di puusante la yàpp week la ñuy lekk ñu jàpp di ko puusante di ko puusante ah gan yi foog ne ñeneen ñee ngi lekk waaw waaw waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kanat bihim xasaasa waaw ko loolu la nit noon ngay jullit di mel waaw da ngay tabe lool nekk koo xamante ne da ngay pare ngir mën a bokk jaam yi ak nit ñi li nga xam ne moom la la sa boroom jox waaw waaw Allahu walaw kaana bihim xasaasa même bu dee am nañ ci soxla bu baax ñu ëffal ko nangu koo bàyyeeg seen mbokk kon wa at'imul jaa'i' hmm. mu ne wa fukkul ki nga xamante ne mooy prisonnier bi waaw al asir mooy al asir wa fukkul aani ki nga xamante ne nii dafa nekk prisonnier waaw wala al imaam al haafid ibn hajar mu ne al aani ki ah, ci waznu al qaadi la waaw am nga am na benn boo xamante ne ah, bi mu ko ndee ci baabul jihaadi wa siyar baabu fikaakil foofu noonu fakaakil asiir Euh, foofu dane euh, qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fukkul aaniya yaani al asir loolu nag imaam alxaafis nee na ci jarir jarir ndax Qutayba ci jarir la ko jële ibn abdilhamid ibn jarir ad-Dabbi foofule ci boobule moom mu jële ko ci Mansuur an abi Waa'il an abi Muusaa mu ne tafsir boobu nag jarir la ci jarir la jóge min qibali jarir aw Qutayba wala Qutayba waaw mu ne illaa faqad axraja al-musannifu fi at-tibb min tariq abi awaana mooy jàllale boobu foofu la jaar an Mansuur falam yadkur mooy biñ gisoon sànq foofu tudd ko mu ne wa axrajahu soloo na ko fi al-athima min tariq ath-Thawri an Mansuur wa qaala fi aaxiri qaala Sufyaan al-Aani al-Asiir foofu mu wax ne ath-Thawri moom moo net moo ne ci jàllale boobu ki nga xam al-Aani lim ci jublu mooy al-Asiir mooy prisonnier al imaam al haafiz mu ne qaala ibnu Battaal qaala ibnu Battaal mu ne al imaam ibnu Battaal rahimahullahu ta'aala nee na fakaakul asiiri waajibun ala al kifaaya waaw mu ne kanta loolu nag libérer ab prisonnier loolu dafa war ala al kifaaya ci loo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ci def mu ne wa bihi qaala al jumhuur loolu de la jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim wax mu ne wa qaala Ishaaq ibnu Raahawayh kanta Ishaq ibn Rahawayh dana min baytil maal waaw loolu nag mu ne moom ci alalu ji jullit ñi am baytul maal trésor public ca lañ koy jële mu ne war wiya an aydan mu ne lii soloo nañ ko ci imaamu Malik ne ci baytul maal lañ koy jële mu ne wa qaala Ahmad yufaada bir ru'uus wa amma bil maal fala a'rifu voilà mu ne dees na ko jote bir ru'uus euh, mooy ci loo xamante ne nit ki comme ñu de prisonnier voilà mu ne kanta bu dee ci wàllu alal moo lool xaw ko waaw mu ne falaw kaana inda al muslimin usaara wa inda al mushrikin usaara wattafaqu ala al mufaadaat ta'ayyanat waaw kon nag euh, euh, mu ne bu loolu moom laay wax léegi échange de prisonnier mu ne bu boobaa bu ne daa am ay prisonniers yu nekk ci jullit ñi am prisonniers yu nekk ci yu jullit ñi yoo xam ne ci yéeféer ya lañ nekk yéeféer yi tamit ñoom ñu te jullit ñi yoral leen seen prisonnier boobu mën nañoo ñu daal di dëppoo ci échange waaw loolu day ràññeeku ko waaw te bu boobaa du ñu ko def par alal voilà mushrikuuna yi alal kon loolu euh, mooy li jëm ci euh, fukkul aani wallahu taala alam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala